moom mooy tegaat gaa yi ci yoon mooy nekk njiitu jullit ñi waaw te lii mooy ñëwagul waaw bokk na tamit ci caaxaan yi nga xam ne moom ngay dégg Sénégal ñu naan la Mahdi ñëw na kan mooy Mahdi fii Mahdi gii yooyu saa salam di wax hadith yi di ko wax mooy comme dajjaal bi rek <laughs> ak naa Isa bi rek yooyu yëpp benn la parce que Seyna Isa alayhi salaam bu ñëwee dafay fekk Mahdi moo tax bi ñaan ko am na yenn riwaay bu ñu nee ko jiiteel mu ne déedéet seen imam mu ngi seen biir voilà kon euh, euh, alayhimu salaatu wassalaam lan nga mën a waxee waxi caaxaan yooyu parce que seen ngëm yëpp seen pas-pas yëpp ko teg ci benn wax joo xamante ne nii il suffit ku wax bu jàngoon tuuti ubbi téere yi gis ne e, ñun suñu communauté bi li ñuy wax mais dañoo jàngul wala jàngul mais jàng am nañu ci jàng waaye mooy at taqlidul a'ma mooy le suivisme aveugle nit day amit bët di gis waaye comme que affaire am maam la ak affaire u baay ak lu mu fi fekkoon ak ñi ñi mu jàppe kilifa ci boppam nga xam dañ leen a ma sa mandal ci boppam ci kanamam que ne ñoo gën ñëpp ak ñoo nàngam lii la doon wax moom mu gis ne la doon wax daa wuteeg yooyu saa la wax léegi nag bàyyi fi loolu mooy sérieux problème bu ñu bari manul léegi nag ni ñuy def Iblis mooy ñëw di leen jéema utlal ay lay voilà léegi li mën a jaar rek mooy interpréter hadith yi interpréter foofu waaw waxoon naa la ay naan bon Mahdi bi ñu kii dajaal bi ñuy wax bëtam boobu mooy benn bët la nit ñépp di yor moom la ñuy xoole mooy alal rek la ñuy xool moom rek la yëfi caaxaan yooyu yow Mahdi yow Dajjal yeneen saa salaam ne nit la boo xam ne daa niru Abdul Uzza ibn Qatal ana ban système moo niroog nit wala ñu naan télé la bu télé mas ngaa gis télé bu niroog nit ak boo xamante ne yi day ñëw ànd ak ay nit di rey ay nit waaw di rey ay nit ànd ay nit yow yi topp koog lépp ak jigéen ñeeg ñu bari <laughs> ñuy fërëf fërëxee jéexir yi fu ne dañ jaar di di di di semer le trouble fu mu jaar te yeneen saa saa nee na du dugg Makka du dugg Medina mais télé duggul Medina yow boo demee Medina sa hôtel amul télé walla <laughs> bu dee ne dajal da mooy loolu mooy télé mais da léegi télé amul Makka télé amul Medina non mais caaxaan baaxul boo dee nit ñi xaalis la xool yow yow ñi dëkk Makka ñoom xoo kenn du ci xool xaalis da yaakaar ne. ñoom ñooy ay malaaka yeneen ñi dëkk feneen ñi ñoom ñooy ñoom ñoom ñooy ñeneen déedéet <laughs> waaw walla iyaazu waaw al mahdir muntazar c'est la même ku la fi ne mahdi ñëw na ba dem day expliquer radiyallahu anhu kooku ñëwagul te yore xalifa bi moo jiite ñi julli ñi yow ki ngay wax est-ce que moo jiite julli ñi bi mu fi ñëwee képp ku ne mahdi ñëw na ba dem dama lay laaj yow ki nga ne mooy mahdi est xalifa la woon daa jiite woon jullit ñi yow dëkk bi mu nekk rek moom moom moom moom pupus bi mu nekk ci ci ci ci l'islam gi foofu noonu lu muy tuuti tuuti tuuti ñépp ànd ñoom moom yàlla teel na yeneen pays monde bi moom yu islamique yi <laughs> ko ko la mën a nekk mas mais caaxaan baaxul ma ne caaxaan moo baaxul <laughs> waaw kay eh, kon yeneen hadith yooyu dañoo wane ne kii nii al imaam al Qurtubi ñu ne hadithu al imaam Abu Dawud ak al imaam at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi dañoo wane ne kooku mooy Mahdi mu ne Farawa at-Tirmidhi léegi nag muy ñëw di leen di hadith yooyu mu ne al imaam Abu Isa at-Tirmidhi soloona rahimahullah an Abdullah ibn Mas'ud jële ci Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa arda léegi moom Ibnu Mas'ud mu ne qaa annahu qaala qaala rasulullah mu ne qaala wax na rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam laa tadhabu ad-dunya hatta yamlika al-arabu rajul min ahli bayti yuwaatu ismahu ismi mu ne àddina du jeex mooy du jeex mukk lu dul ne lu dul ne lii mooy xew waaw dina euh, euh, jiite bu la nee al-arab nag mooy jullit ñi voilà comme li liñ gisoon waylun lil arabi min sharrin qad iqtarab ñu jullit ñi lay wax parce que jamono ji muy wax arab yi ëppoon loolu looloo taxoon muy wax loolu ci jullit ñi ñoo doon saxaaba yi ñoo ëppoon moo taxoon mu waxe noonu mais ñëpp lay wax mu ne àddina bi nag du jeex mukk gis nga lii moom fekk xewagul képp ku la ne àddina bi jeex mu ngi jeex moom na la leer ne kooku moom li muy wax maîtriser wu ko quoi mu ne du jeex mukk àddina bi dina jiite jullit ñi rajulun min ahli bayti ah góor goo xam ne ci sama njaboot lay bokk waaw shérif lay doon waaw deretu yonent bi alayhi salaam lay doon yow ki ngay wax deretu yonent bi alayhi salaam la ma di fi gaa yi di wax fii ah est loolu ci est-ce que deretu yonent bi alayhi salaam la mukk wala boo xamante ne ku ko xam waxal ñu ngi lay déglu mu ne yuwaafiu ismuhu ismi mooy turam tur bi nuy am kooku dafa dëppook man léegi képp ku la sa mahdi boo xam ne moom premièrement tuddul sax Muhammad kooku jar naa seetaan <laughs> ah yeneen saa saa am na kooku maa ngi moom sama tur lay jël ñoo bokk tur te sama njaboot lay doog mooy al imaamul mahdil muntazar waaw kay waa léegi loolu moom hein al mu ne imaam abu daawuda benn ngoog wuy wane ne kon mooy jiite ji julli ñi ba pare mu ne qaala xadiisun xasanun saxiix imaam at-Tirmidi yi ñu ko solooy mu ne lii xadiisun xasanun saxiix mu ne wa xarrajahu abu daawud wa fiihi mu ne imaam abu daawud soloon xadiis mi ah mais moom bi mu ko solowee da cee yokk am am am na lu ci yokk waaw am na lu ci yokk waaye al imaamu ahmadu seen sëriñ sax sëriñ imaam abu daawuda solo woon na ko waaw waaw akbar foofu imaam euh, euh, bon euh, léegi dañuy jël sunan tirmidhi sunan abu daawuda ni mu ko wax parce que imaam a al qurtubi daa tënk affaire bi daane rek imaam abu daawuda solo na ko yokkuti ci yamla'ul arda qistan wa adlan kama muli'at zulman wa jawra mu ne day feesal kookee bu ñëwee day feesal suuf njub ak maanute comme ni nga xam ne noonu lañ ko feesale woon suuf ci tooñ ak ndëngte lu jiitu al imaam Abu Daawuda euh, Zirr ibn Hubaysh moo ko jëlee ci Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu anhu muy jëlee ci Yonent bi saa saam Yonent bi saa saam ne law lam yabqa min ad-dunya illa yawmun ne bu desul woon ci àddina àddina ma la jeex ba lu dul ne lii dina am bu desul woon kene benn bés moo des àddina bi tukki la tawwala Allahu dhalika al-yawm borom bi dina guddal bés boobu summa hatta ba di nga xam ne yab'atha fiihi rajulan minni ba muy yebal. góor boo xam ne ci man yonent ci may saa la bokk lool wala mu ne aw min ahli bayti wala ci sama njaboot sama njaboot lay bokk mooy njabootu deret bu yonent saa lay bokk shérif lay doon yuwaafiu ismu ismi wasmu abihi isma abi mu ne turam day dëppook sama tur turu baayam dëppook sama turu baayam mooy muhammadu ibn abdillah lay tudd <laughs> léegi léegi képp ku la defi Mahdi yi nee ko yow ki nga naan Mahdi comment il s'appelle bu la nee ñoxor nga ne ko yooyu bu ñu fontoo yow danga ñoo yàpp walla <laughs> la yow daal sa nekk Mahdi yi nee nag sama tur ak sama turu sama tur baayam tudd sama turu baay Muhammad ibnu Abdillah sallallahu alayhi wa sallam nga naan ñu ñoxor ibnu euh, Maboy yaa yabaate jàng leen voilà kon day leer ba pare mu ne yamla'u al-arda qistan wa 'adlan kama muli'at zulman wa jawra Allah dina feesal li nga xam ne mooy suuf ah ak njub ah ak li nga xam ne mooy justice maanute comme ni nga xam ne noonu la ñu feesale woon suuf ci tooñ comme suñu jamono yi yëpp ak ndëngati nga xam ne ku man sa morom duma waxoon nañ la qatlu mri'in fii ghaabatin jarimatun laa tughtafaru wa qatlu sha'bin aminin mas'alatun fiha nazar ah xam nga ne bakkanu ñépp ci suñu àddina bi bokkuñu poids boo fi dox dox loo ba rey ab américain ci àll Congo bi secrétaire général des Nations Unies dina génn daal di de daal di de daal di condamné présidente wala président Union européenne président États-Unis moom moom kenn mu xaalewu président Union européenne pays yépp gén di ñaawlu mbir mi ndax lan c'est un citoyen européen ou africain qui a été assassiné dans le bassin du Congo fu kenn xamul waaye kanta boo boobu tël wala waa Gaza non dix nga leen di bombarder non boo ñëwee hatta ONU na ONU condamné nga gis ñu naan ñii dóor na droit de veto wala lii wala non nangam gars yi di réticent parce que loolu bon c'est un sujet qui ne mérite pas c'est c'est un dossier qui ne mérite pas d'être présenté devant le dans le bureau d'un juge alors que ay boobu la ñuy far jour bu nekk ay ay centaines de morts mais ñooñu du ñu dara seen bakkan yi weñaleen tamit di nga mën di déggoo ni mu feese bu ñëwee nag c'est le contraire waaw day feesal suuf. li nga xamante ne mooy ak njub aku maanute justice bon kon lii li mu ne addina du ñu jee hatta yamlika al araba rajulun min ahli bayti addina bi du jeex lu dul dina jiite ji jullit ñi waaw yor seen mbir borom bi teg ko seen loxo bu koy doxal góor boo xam ne ci sama njaboot lay bokk ak sama tur ñooy dëppoo turu baayam ak sama turu baay ñooy dëppoo Muhammad ibn Abdillah la al-Mahdi al-Muntazar tudd radiyallahu anhu kon xadiisu kan la Abdallah ibn Mas'ud mu ne wa min xadiisi al-imaam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala ci mu ngi ko wax ci al-Mufhim bi muy shara saxiixu imaamu Muslim rahmatullah alayhima mu ne wa min xadiisi Abi Hurayra comme xadis liñ génn nii ci xadis sayna Abu Hurayra mu ne law lam yabqa radiyallahu anhu yeneen saa saam ne law lam yabqa min ad-dunya illa yawmun la tawwala Allahu dhalika al-yawm hatta yalila rajulun yaliya rajulun min ahli bayti yuwaati'u ismahu yuwaati'u ismuhu ismi waaw imaam Abu Isa ak Tirmidhi solo comme xadis Ibn Mas'ud bi yeneen saa saam ne. bu desul woon ci àddina lu dul benn bés borom bi dina guddal bés boobee ba ni nga xam ne dina yor dina teg mbir yi ci loxo benn góor boo xam ne ci sama njaboot lay bokk waa ahlul bayt radiyallahu anhum koo xam ne turam ak sama tur ñooy dëppoo imaam at-Tirmidhi ne xadiisun xasanun saxiix xadiis la boo xam ne bu wér bu bu baax la saxiixun bu bu baax bu wér beneen saxaaba waay mu ne wa min xadiisi abi Sa'iid Abu Sa'id bi nga xam ne moo ñëndil xadis bii nekk di sara ci Riyadu as-Salihin de xadis numéro bi nga xamante ne mooy mille huit cent vingt euh, non mille huit cent bi nga xamante ne mooy vingt quatre ne wa min xadis Abi Sa'id ci xadis Seydina Abu Sa'id waaw Allahu akbar waaw mu ne mu ne ñun saxaaba yi dañoo ragaloon dañu tiitoon an yakuna ah, ba'da nabiyyina sallallahu alayhi wa sallam hadath fa sa'alnahu fa qala inna fi ummati al-mahdi yaxruju ya'ishu xamsan aw sab'an aw tis'an qaala qulna wa ma dhaak qaala siniin qaala fa yaji'u ilayhi ar-rajul fa yaqul ya mahdi a'tini ya mahdi a'tini qaala fa yahsi lahu fi thawbihi ma istata'a an yahmilahu Allah Seydina Abu Sa'id imaam at-Tirmidhi moo solo bi Allah ma ne Allahu ha imaam at-Tirmidhi da cee def abwaabu ci abwaabul fitani an Rasulillah sallallahu alayhi wasallam baabun maa jaa'a fil mahdi hadith yi yépp dellul foofu boo demee di nga ko gis Allahu akbar Allahu akbar mu ne dañoo ragal dañoo mas a ragal ñun saxaaba yi. këne yii yoneen saasam bu fi jógee tam ay trouble ama ah. léegi ñu laa yonent bi alei salaatu salaam mu ne mu ne leen am na ci sama xeet ah al-Mahdi ki nga xam ne mooy wi borom bi moo ko gindi comme al al al xulafaa ar-rashidin al-mahdiyyin nga xam ne les bien guidés waaw ba pare di gindi nit ñi di leen teg ci njub di ko borom bi def mu ne am na ci sama xeet man yoneen saasam ku ñuy wax al-Mahdi yaxruju dina génne ya'iishu dina dund xamsan lii nag raawi bi moo moo kii nettali xadiis bi moo moo moo moo sikki sàkk te soit dane cinq ans lay dund mooy bon tekkul la day judd day judd am cinq ans faatu waaye xam nga ne waxuñu la loolu waaye mooy bu ñiitee mbir yi de règne li ñuy wax de règne voilà <laughs> cinq ans wala saban wala sept ans aw tisan wala neuf ans waaw mu ne Zaydun Shak Zaydun al-Ammi mi nga xamante ne nii mooy Zayd ibn al-Huwaari al-Ammi moom moo sàkk moo sikki sàkka mi ne sade mi ne dégg naa Aba Siddiq an-Naaji moom mi ko jële ci Abu Siddiq naaj yi moom Zayd moo sekk moo sikki sàkk ci est-ce que cinq ans wax wala sept ans wala neuf ans qaala Abu Saïd nee na naa ñu ne mais wa maa zaak waa li nga ne cinq da yone saa sa waxul at dane rek cinq wala kay moo sikki sàkk juróom-ñaar wala juróom-ñeent nee na ñu ne ko waa luy loolu mu ne xaala sinin mu ne leen ay at mooy cinq ans wala sept ans wala ñëw ma xaala mu ne fa u ilayhi rajul benn waaye day nim dikk ci moom fa yaqul mooy nit day am soxla ñëw ci moom naan ko yaa mahdi atini atini naan ko mahdi ah ñu ñaan rek boo mënoon a jox ci alal ji nee na day jël di ko jox ba ay yéreem da koy duyal la duyal ba waa ji du ko sax mën a yëkkati waaw yëkkati ko yenu ko ci lay problème lay am ngir yóbbul alal jiñ ko jox voilà mu ne kon lii lan la ah lii wanewul mbir ma que ne kon affaire baa ñu noonu kooku mooy kanal mahdi waaw léegi mu indiwaat beneen waaw imaam léegi mu ne beneen euh, euh, mu ne war a waa ba léegi Abu Daawuda mu ne xadis Abdullah bi génn mu ne imaam at-Tirmidhi ne hada alhamdulillah xadisun xasan lii xadis bu xasan la mu ne war a waa Abu Daawuda balee al-imaam Abu Daawuda as-Sijizi rahmatullah alayhi sëriñam mu ne balee soloona min xadis Abi Sa'id al-Khudri xadis Seydina Abu Sa'id al-Khudri moom awalu kitaabul euh, euh, Mahdi la ko tudde waaw waaw te hadis bii comme niñ gisoon bu desul woon lu dul benn euh, euh, bés borom bi dina ko guddal Seydina Ali ibn Abi Talib daan na koy solo yooyu yëpp muy maamu shérif yi radiyallahu anhu moom daal na koy solo loolu lépp imaam Abu Dawud hadis yooyu yëpp da leen indi dajale leen waaw ak yaay Ummu Salama yaay Ummu Salama moom mu ne yonent saa salaam nee na mu ne dégg naa yonent saa salaam naan al min itrati min waladi Fatima allah <laughs> oh yeneen saa saam ne almahdi muy almahdi almuntazar mu ne min itrati daa bokk ci li nga xam ne mooy ci sama njaboot la bokk waaw mooy ci sama famille lay bokk min itrati ah mooy aqaribuhu mooy jege ñaale mi voilà ci ñooñ lay bokk mu ne min waladi sax day bokk ci doomi ki nga xam ne mooy sayyidatu Fatima euh, mu ne al-Mahdi radiyallahu anhu min itrati ci sama njaboot lay bokk waaw ci man lay jóge min waladi Fatima ci doomu sayyidatu Fatima mi nga xam ne mooy dogu Rasul sallallahu alayhi wasallam ci lay bokk waaw Allahu akbar Allah léegi euh, bon nañ ñëwaat ci liñ wax abu abu mu ne kon Seydina abu daawuda solo an min abi jële ci Seydina abu sa'id al-Khudri radiyallahu anhu léegi yenn saa sam defal ñu description Mahdi sax man lay ñaan description fii Seydina abu sa'id al-Khudri radiyallahu anhu te wa al imaamu euh, euh, kii Ahmad al imaamu Ahmad ah, daal dina koy solo moom tamit allahu akbar allahu akbar mu ne qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam neen almahdiyu min li minni minni ajlal jabha aqnal an yamla'u al arda qistan wa adla kama muli'at jawran wa zulma yamliku sab'a sinin waaw fii moom sikki sàkkewul Seydina Abu Sa'id mu ne radiyallahu anhu mu ne yeneen saa salaam nee na almahdi yu minni mu ne almahdi ci man mii la boobu ajlal jabha Allah waaw mooy koo xam ne jëbi day yaatu te day feeñ ay karaw du ko nëbb de day feeñ ba pare day yaatu génn aqnal anf mooy bakkan bi muy yor day mooy bakkan bi day day day day gudd sew waaw mooy ci digg bi day day day am bakkan boo xam ne day gudd mooy a a aqna mooy côté tuul bi ak dëkk gi ah torafihi voilà nga xamante ni mooy comme ni leen saa saa rek ni ko kii yi mooy mooy day bakkan bu bu gudd mooy day du nekk bakkan boo xam daa wàcc daa tàcc déedéet yamla'ul arda dina feesal suuf qistan ci njub wa adlan ak maanute kamaa kenn ni nga xam ne muli ak jawran wa zulma yamliku dina jiite nit ñi jullit ñi sab'a sinin sept lay nekk xalifa lool loolu nag lu graw la sept sept chiffre sept boobu nga xam ne ci ngay war kaaba gi nombre boobu ainsi de suite moom sept ans la fii def waaw allahu akbar allahu akbar allahu akbar kon loolu lu leer la après mu ne war a waa aydan Abu Dawud an Ummi Salama loolu wax nañ ko sànq waaw allahu akbar mooy xadiisu yaay ummu salama bi mais ci beneen boo xam ne moo gën a gudd xamante ni foofu sayna al imam abu daawuda rahimahullah waaye yi mu naan al imam abu daawuda euh, bii moom moo ci moo moom bokkul ak bi gisoon sànq fekk euh, euh, sayna yaay ummu salama radiyallahu anha dane zawji nabi sallallahu alayhi wasallam an nabi sallallahu alayhi mu ne yakunu ixtilaafun inda mawti xalifatin fa yaxruju rajulun min ahli almadinati haariban ila makka fa yatiihi naasun min ahli makkata fa yuxrijuunahu wa huwa kaare fa yubaayi'uunahu bayna ar-rukni wal maqaam Allahu akbar muy xadis bu gudd mu ne day am parce que avant moom dina am ku jiite mais day am ay wuute yu bari ginnaaw bu benn xalifa génnee àddina mu am ay wute yu bari ana kan moo koy ji kan mooy nekk kan moo ko war a jiit kan moo ko war a remplacer nee benn góor goo xam ne ci sama njaboot lay bokk waaye min ahlil madina medina lay nekk loolu premièrement kon gis nga yow mahdi bi ngay woote fan la dëkk <laughs> non ñun dañoo yabaate yeneen saa salam nee wax mahdi medina lay génne dem Makka fa yaxruju rajulun min ahlil madinati haayiban ila Makka dégg ko woon ndax da doon aji ah wala da doon umra non loolu bon euh, euh, da mooy bu fi wute yi baree gaa yi di kii mu génn Medina daw dem Makka <laughs> ala saakine afdal euh, sharafahum Allah ba mu fa demee nag gaa yi gis ne bon suñu wute yu bari yi waa jële fugitif bale kële daw moom kese moo ñu fi mën a dindi fa yatiyahu naasun min ahli Makka ay nit yu dëkk biir Makka andi ko génne ko te bokkul woon ngir jiite ne ko yow mii andi ko ba diggante ruknu bi ak almaqaam waaw Allahu akbar muy maqaamu ah, Ibrahim alayhi salaatu wassalaam foofee ca Kaaba ga fa lañ koy introniser yow sa mahdi bi ku ko introniser <laughs> ñun dañuy fontu quoi kan moo ko introniser waaw bu dee sax naa gis kaaba bi ak ba mu koy gis comme man ak man mu fa dem la woon ah lii rek ñu dem umra ji noonu <laughs> voilà wala ñu aji ah loolu la bu dee man na faa dem noonu kese dafa dem mais kii day ñëw waa Makka ñoo koy génne mu ñëw Medina lay jógee daw làqatu ci Makka waa Makka ñëw génne ko xam nga mu làqatu ci biir Makka voilà andi ko ba andi andi ko ci diggante ar ruknu maqaamu Ibrahim alayhi salaatu wassalaam daal di koy jaayanteeg moom fa yubaayi'uunahu bayna ar-rukni wal maqaam voilà waaw ni mu ne yeneen saa sax bu nit ñi gisee loolu am na nag ñu doon jéem a ñëw di jéem a protester bëgg a xeex ci borom bi daal di leen alal <laughs> waaw. bi gaa yi gisee loolu am ay ay torrent di nit yuy jóge Sham ak Iraq ku ñëw daal di jaayanteeg moom diggante rut nu bi ak maqaamu Ibrahim alayhi salaam waaw Allahu akbar mu nekk gis nga bu keroogee bokk na ci li wax ngir gàttal fa yaqsimul maala day daja day day séddale alal wa ya'malu fi nnaasi bi sunnati nabiyyihim sallallahu alayhi wa sallam waaw wa yulqi al-islaamu bi jiraanihi fi al-ard fa yalbasu sab'a siniin summa yutawaffaa wa yusalli alayhi al-muslimuun allah mu ne bokk na ci li muy def bu boobaa fa yuqsimul maal day day day distribuer alal day dajale day day day day day joxe kon mu dëppoo suñu al hadith bi ñu ne yaqulu xalifatun min xulafaa'ikum fi aaxiri zamaan yahsul maala wa laa am na xalifa boo xam ne mu ngi ñëw ci seen gannaaw euh, gi jeexitalu at euh, jamono day joxe alal bari te du ko compter buy joxe sans compter yeneen saa saa xoolal ñu dëppoo fi fa yaqsimul maala mu séddale alal boo ya'malu fi naasi gu jéggi dayoo doxal ci biir nit ñi la bi sunnati nabiyihim waa démocratie ñaar caaxaan yi ah ah non bi sunnati nabiyihim ci seen sunna doxal yi nu yonent bi alay saa saa muy sariyaam bi loolu la fi doxal sallallahu alayhi wa sallam wa yulqi al islam bi jiraanihi fil ard allah allah mu ne l'islam day teg comme ni jëleem di jëlee euh, biiru euh, mooy jëleem bu gisoo bu yësee mooy day jël baat bi daal di koy teg ci suuf si noonu tàllal mu ne l'islam noonu lay def loolu mooy lan day wan ak dalam dal bi nga xam ne l'islam day istiqraar nekkatul boo xam ne ku ñëw di ko këlli këllee ku nekk noon yi di ko di ñii di jam fii ñii di dóor ay kii fii ñii di padd fii ñii di dóor ay doy dit kenn doon lu ñemee ci l'islam <laughs> jooju l'islam bi siggi lay doon pas suñu façon yi ñi nga xam ne moom lañ fi newee ah waaw di defe laa teg fu man di nekk parce que voilà parce que ci ñun la <laughs> waaw gis nga gëléem gi bu doxee dox ba àgg fa muy dale comme ni xaswaa defoon keroog yeneen saa salaam bi muy ñëw Medina ala saaki na doon saatu saam gaa yi kii fa dëkkal fii dëkkal fii mu ne daawu bàyyi leen gëléem gi fa innaha ma'mura da'uha fa ma ma'mura ñu bàyyi ko muy dox di dem di dem di dem di dem di dem di dem di dem bi mu agsee fi nga xam ne moom mooy fii la jumaawam bii nuñ ko tabaxee moom yonent bi alayhi salaatu salaam dafa xool bu xool dowaat ci dox tuuti ñëwaat fi mu kii woon daal di yës jël baat bi tàllal ko fi nga xamante ni mooy teg ko ci suuf tàllal ko ci ba pare nag ñu ne fii kon fi la dëkkuwaayu jàkka ji fii lay nekk ñu commencé di ko liggéey comme noonu nga xam ne mooy daw na voyage am bi ñu jóge boobu ba léegi ba agsi ah alqaswa nag léegi euh, gëléem gi dal na nag allahu akbar kon loolu lu ama am solo quoi moom la naan l'islam daal di teg wa yulqi l bi jiranihi fi ard mooy nag mu dalal ci suuf set suuf si njuba fiy ne leera fiy nekk fa yalbasu sab'a sinin sept ans de mandat la fi am waaw waxoon nañ la nan lañuy ñuy fale xalifa ci jullit yi xalifa amul ñu naan la dañ lay utal ton mandat est limité noonu loolu amu ku ñu nekk xalifa c'est à xanaa nga faatu wala nga dem ba ci biir ne manatuma jël seet leen keneen waaye ay cinq kii ay sept ans wak non non quinquennat wak septennat waaw mooy kay bu ñu la falee loolu moo tax du ñu fal n'importe qui du ñu fal moo tax du ñu fal n'importe qui Allahu akbar kon fa yalbasu sab'a sinin mu daal di fiy des juróom-ñaari at waaw sept ans ginnaaw bi yutawaffa ñu daal di koy borom bi daal di koy faat mu génn àddina génn àddina gu paisible wa yusalli alayhi muslimun julli ci ñoo koy jullee waaw ah huwa al mahdi kii mooy al mahdi al muntazar ah lii la yonent bi alayhi salaatu salaam ci gàttal wax ci moom te lii kii moo dëppook lii yonent saa saa di wax ci xadiis bi <laughs> kon xalifa boobu mooy seydina al mahdi waaw waaw ala nabiyyina wa alayhi salaatu wassalaam kooku la waaw kon xadiis seydina abu sa'id bi ah mu ne yeneen saa saam nee na yakunu xalifatun min xulafaikum fi axiri zaman yaxtu almaal wala ya'uddu kooku huwa almahdi wallahu ta'ala a'lam radiyallahu anhu wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in